ba'da al-mi'atayn wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yujaawiru fil ashri al-awaakhiri min ramadaan wa yaquulu taharraw laylatal qadri fil ashri al-awaakhiri min ramadaan muttafaqun alayhi wa anha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala taharraw laylatal qadri fil witri minal ashril awaakhiri min ramadaan rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aala qaala al imaamul haafidu an-nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn tàmbaloon xadiis yi mu indi ci chapitre bu solo bi deux cent quatorze di wax bunt bi wax ngëneelu baabu fadli qiyaami laylatil qadr ngëneelu taxawe guddi gu am dayogoo gële ca borom bi tabaraka wa taala di laylatul qadr eh, <coughs> waaye wa bayaani waaye tamit di leeral arja li nga xamante ne li euh, gën a yaakaar la waaw <coughs> ci layaaliha ci guddi yooyu ana ban moo ci gën a yaakaaru ngir mu tombeek laylatul qadr gisoon nañ xadis bi mujj woon gis mu doon xadis mille cent quatre-vingt-dix mu ne woon wa an ibni umara radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabi nnabi sallallahu alayhi wa sallam uru laylatal qadri fil manaam voilà fi sab'il awaaxir ba nim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi al imaam di dellu di continuer waat ci li nga xamante ne nii moom la doon wax eh, di ñu ko soññe ngir li leeral wa bayaani arja layaaliha leeral ci buntu bi ana lan ci guddi yi ramadaan yi ban mooy bi ci gine yaakaar lu mu tombeek laylatul qadr ginnaaw biñ gisee ci jotaay biñ génn as-sab'a yeneen saa salam ne ah gis naa seen gént yi mu dëppoo ci as-sab'a al-awaaxir juróom ñaari guddi yu mujj yi kon nag faman kaana mutaharriyaha falyataharraha fi saba awaaxir képp koo xam ne nekk nga di ko dàq di ko chercher nang ko chercher ci juróom-ñaari guddi yi nga xam ne ñëw yu mujj yi ci shahru ramadan al mubarak tey ñu waxoon la xadiis bi ci tegu tamit loolu lay lijjanti muy xadiisu sayyidatu aishatu bint siddiq radiyallahu taala anhuma muy xadiis mille cent quatre-vingt-onze moom bi ci tegu ñaar yëpp ay xadiisam la moom la ñuy gis insha allah ñaar yooyu après ñu gis ci masala liñ la waxoon insha allahu taala mu ne waan aishata mu ngi jële bii ci beneen saxaaba boo xam ne moom jigéen la muy saxaabiya aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi yu jaawiru mooy da i'tikaaf dem ci jàkka ja di jaamu boroomam tabaraka wa taala ci ay xeetu jaamu yàlla yu ama am solo moom la naan yu jaawiru mooy ya'takifu rek waaw comme boroom néeg bi boroom bi nee na wa dane alma wa al masajida lillah jàkka yi yëg leen boroom bi moo ko moom waaw moo tax ñu leen di askanele boroom bi baytullah néegu bi yàlla waaw boo fa demee di jàmm yàlla mu ngi mel ni da ngaa jegeñe ñëw fi nga xam ne mooy sanctuaire boroom bi tabaraka wa loolu nag tekkiwul benn yoon que ni boroom bi moom ca biir jàkka ja la dëkk walla ca biir kaaba ba la dëkk wala lool xaasa waaw loolu day wane sharaf gi nga xam ne mooy teraanga bu mu def ci jàkka yi nga xam ne defu ko feneen comme li yeneen bi alayhi salaatu wa wax eh, bi borom bi biñ ko laajee ana ban eh, eh, bu suuf moo gën ci borom bi borom bi mu laaj Seydina Jibril Seydina Jibril laaj borom bi tabaaraka wa taala mu ne ko suuf yi gina a soppu ci mooy jàkka yi kon yu jaayiru yonent bi alayhi dafa woon dem di def li nga xam ne intikaaf fil ashril awaaxiri ci fukk yi nga xamante ne yu mujj yi min ramadan ci ramadan al mubaarak ci weer yi nga xam ne moo tombeeg bi ñu ne wa yaqulu te mu naan taxarraw yonent bari saa saan doon teg naan taxarraw dàkk leen taxarraw diir leen taxarraw chercher leen seet leen ut leen laylatul qadri dàkk leen ko moom guddi gu dayogoo gële guddi goo nga xam ne fa la ñuy taqalee kullu amrin hakim fi l ashri al fukk yi nga xam ne ñoo mujj min ramadana ci weer woow nga xam ne mooy ramadan mun a muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al hajjaaji rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo laa fi ñuy jël bi ci des léegi ñoom ñi dong ñoo ko solo ash-shaykhaan ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad muhammad jiitu woon na leen ci Eh, moo tax te imaam Ahmad moom noonu la ko solowee kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fi al-ashr al wa yaqul iltamisuha fi al-ashr foofu mu ne li lay war ne yu jaawiru mooy ya'takifu mooy intikaaf nga xam ne da ngay nekk ca jàkka ja xam nga intikaaf mooy buuf na mooy nekk boo fay nekk sax fa ci fan yooyee di jaamu sa borom tabaaraka wa taala dara du la fa génne nag lu dul loo xam ne aajo la joo xam ne bu manu la ñàkk. loo xamante ne moo la mën a génn nga ñëwaat loolu euh, mooy i'tikaaf kon nag loolu lu amaam solo la taxawoon nañ ci euh, te euh, <coughs> mooy al i'tikaaf am na tamit buñ ko beraloon ci archive ci siira bi lool walillahi alhamdu wal minna daggoon ko def attey i'tikaaf walillahi alhamdu wal minna kon al imaamu ahmad rahmatullah alayhi solo na ko dina ko ci bërëb yu bari na ko noon al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullahi ala aljamii daal dinañ koy solo alimamu albuxaariyu rahimahullahu taala waaw indi na ko kitaabu fadli laylati alqadri baabi taharri laylati alqadri fil witr waaw waaw voilà mun di ci ñaari version alimamu albuxaari mu ne haddathani Muhammad mu ne nettali na Muhammad fekk daa am lu mu njëkkoon a ci kaw mais loolu euh, kiiwul euh, taxul li ñëw jóg moo tax euh, ñu bàyyi ko noonu sinon indi woon na ko lu jiitu sauf que boobu indiwul woon yu jaawiru gi boobu mooy deuxième bi muy indi deuxième bi muy def wa anha foo boobu moo moo muy 1192 moo dëppoo boobu. su kanta bi yu jaawiru bi voilà al imam Abu Sa'id indi na lu mel noonu mais sayyidatu Aisha tamit moo ne mu ne kon hadathani Muhammad mu ne nettalalu Muhammad Muhammad ibn Sallam ibn al-Faraj euh, euh, al-Bikandiyu wala al-Bakandiyu wala al-Fikandiyu wala al-Bikandiyu al-Bukhari mawlahum Ah al-Jumahi mawlaahum al-Bukhari boobu al-Bikandi muy Muhammad ibn Sallam Abu Abdillah ñi Abu Ja'far rahimahullahu génn àddina la 225 rahmatullahi alayhi Bukhari la woon moom tamit mooy sëriñ Imaamul Bukhari la ñoo bokkoon dëkk muy Bukhara rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana akhbarana mu ne xabaare nañu ki nga xamante ne mooy Abda mooy Abda ibn Sulaymaan al-Kilaabi al-Aamiri Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la 187 rahmatullahi alayhi wa an Hisham ibn Urwa mu jël ko ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Mundhir radiyallahu an ali Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' moom mu ngi génn àddina la 61 génn àddina la 144 rahmatullahi alayhi an abiihi mu jël ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad abu abdillah almadani radiyallahu taala anhu moom ci eh, fin ak njàlbeenu fin wu xilaafa sayyidina Umar njàlbeenu xilaafa sayyidina eh, Usman ci la gane àddina radiyallahu anhu moom mu ngi génn àddina la 94 am na ay wuute nag yu ci am rahmatullahi alayhi an Aisha mu jële ci tantam bi sœur di rakku yaayam Aïchata bint Abi Bakr ibn Abi Quhaafa as-Siddiqatu bint as-Siddiq ummi Abdillah a'lamu an-nisaa'i gënoon a xam ci jigéen ñi radiyallahu anha zawji rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yujaawiru fil ashri al-awaakhiri fil ashri al-awaakhiri Eh, eh, min ramadan wa yaqul taharraw laylata alqadri fi al-ashr al-awaakhir min ramadan kon gis nga nii la ko al imaamu al Bukhari daal di nekk daal imaamu Muslim Abul Husayni moom eh, boo gisee ñaari moom nii la ko ëndee mooy hadis bi mu def iltamisu la ko ëndee à la place de taharraw voilà indi na taharraw am na iltamisu yooyu yëpp indi na ko waaw. wala ci ñi ko soloo ñenn ñoo na iltamisu ñenn ñi nag taxarraw la wax waaye loolu lépp c'est la même chose te xadis bi mooy xadis bi ci suuf bi ci imaam teg voilà al imaamu muslim moo tax après bu nee rawaahul Buxaari loolu mënoon nañ ne muttafaqun alayhi la ñaari xadis yi daanaka benn lañu mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba muy suñu mu ngi ko indi fan kitaabu siyaam baabu fadli laylati qadr mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ni Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Wasitiyu al-asl al-Kufi rahimahullah gane addina la 159 génn addina la 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana ibnu Numayr mu ne ki ñu nettal mooy ibnu Numayr di Abdallah ibnu Numayr ibnu Abdillah Abu Hisham al-Hamadaniyu al-Kufiyu gane addina la 115 génn addina la 199 rahmatullahi alayhi wa Waki' ak beneen sëriñam di Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi an-Naysaburi al-A'war al-Asbahani gane àddina la 127 génn àddina la 196 ci wuute gu am ci gane àddinaam ak génn àddinaam rahmatullahi ala al-jami' an Hisham dinañ ko sàng an abihi mu mu jële ko muy Urwa an abi an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qala ibn Numayr bu dee ibn Numayr moom Eh, muy Abdallah ibn Numayr moom ni mu ko indee dana iltamisu kaddu yooyu waaw lamb leen mu ne kanta Waki' beneen sëriñ bi nga xam ne moom la ko Abu Bakr ibn Abi Shayba jële moom kaddu yu mu utilisé mooy taxarraw voilà waaw mooy daj euh, daj leen seet leen leen waaw laylatul qadr fil ashr al awaakhir ci fukk yi nga xam ne ñooy mujj min ramadan ci weer wi nga xam ne mooy ramadan léegi kon ñu jël bi ci tegu te wax nañ la daanaka xadis yi c'est la même chose mooy xadis mille cent quatre-vingt-douze mu ne wa anha al imam an-Nawawi radiyallahu anhu wa rahima mu ne wa anha mu ngi jële sayyidatu Aisha radiyallahu anha ba léegi anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na taharraw laylatal qadri fil witri min al ashr al awaaxir min ramadan gis nga imaam ni muy rawaahul Buxaari léegi après nañ ñëw ci loolu après <laughs> voilà lii moo tax mu ne rawaahul Buxaari voilà parce que witri googu euh, euh, moom la imaamu Muslim daal di dugalul fii ci riwaayam bi moo tax fi ne sam moom al imaam. al-Hafiz al al al al an-Nawawi mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari moo tax euh, yella na mu ne al-Bukhari ko solo parce que imaamu Muslim euh, bon <laughs> même bi la mais vitre gi la ci dugalul voilà moom mu def leen nag kon bon nañ ne imaamul Bukhari moo ko solo léegi laaj bu njëkk kon mooy est-ce que moom dongo ko solo ñu ne la hadith bi c'est la même chose imaam Ahmad moo ko moom moo ci fekk ci imaam moo ci jiitu woon. taalibe bi imaam al-Bukhari ci kàddu yoo yële taxaraw laylatal qadri fil witri min al ashri moom noonu la ko ëndee voilà moom al imaamu Ahmad ibn Muhammad ci musnad as-siddiqa Aishata binti as-siddiq radiyallahu anha wa ardaaha kan daa kon al imaamu al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko ëndi ci buntu bi ñu ne woon téere bi ñu ne woon kitaabu fadli laylatil qadri baabu taharri laylatil qadri fil witri mu ne haddathana Qutaybatu Ibn Sa'id Abdullah mu ne nettal nañu suñu sëriñ bu Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullah alayhi génn àddina la 148 ci li gën a dëgër am na ñu ne la 150 génn àddina la 248 240 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Isma'il ibn Ja'far mu ne ki ñu xabaare nettali ñu mooy Isma'il ibn Ja'far bi Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaahum Abu Ishaq al-Madani al-Qari rahimahullah Abu Ishaq ñii ne Abu Ibrahim Abu Abu Ibrahim eh, génn àddina la li nga xamante ni mooy l'an cent quatre-vingts mooy l'an cent quatre-vingts eh, mu daal di génn àddina boobale moom Ibrahim Ismaïl ibn Ja'far qaala mu ne haddathana mune nettali nañu Abu Suhayl abu mu ne haddathana Abu Suhayl mu ne ki leen nettali mooy Abu Suhayl loo doon dàkkatalam ne Naafi' ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi at-Taymi ah, noonu moo doon euh, li nga xamante ne loolu la kii woon kii mbokku imaamu rek Naafi' ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi at-Taymi Abu Suhayl al-Madani Hmm? nekkoon xalifu ba nga ne ma mais Taymi nan nga nekk euh, mbokk imam Malik parce que imam Malik bokkuloon ci waa Tayma ñu ne la waaw moom Himyar yi la waaye seen kii seen xalif la woon mooy seen allié la woon moo tax euh, ci wàllu alliance la mais pas que ne <laughs> euh, kii la bàyyi la moom mii bàyyi la ci imaamu Malik voilà voilà mooy moom frère mooy bàyyi imaamu Malik Malik hmm? ibn Anas ibn Malik kii Naafi' nag Malik ibn Anas Anas moomu kii Naafi' am la voilà moo tax kii bàyyi taxu Malik la voilà <laughs> voilà nekk frère tamit ci Uways ibn Malik ak ar-Rabi' ibn Malik eh? Eh, eh, mu ngi noonu hmm? mu ngi noonu kon moom mi rahmatullahi alayhi kon an Abu Suhayl kon an abihi mu jël ko ci baayam di Malik di maamu imaamu Malik kii mooy maamu imaamu Malik <laughs> <laughs> waaw waaw waaw nekkoon uh, aliyewu Seydina uh, Usman ibn uh, Usman ibn Ubaydillah at-Taymi al-Madi al-Madini hmm? Abu Anas ñi Abu Muhammad Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ah, mu ngi nii eh, moom génn àddina li nga xam ne mooy soixante-quatorze ci li nga xamante ne mooy eh, li gën a siiw an Aisha ta mu jëla ko sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha anna rasulallahi mu ne neena anna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala taharraw qaala mu ne taharraw mu ne taharraw mu ne taxarraw laylatul qadri fil witri min al ashr al awaaxir min ramadan voilà mu ne ren tuwaay saa saa nee na taxarraw seet leen dàkk leen laylatul qadri guddi gu ba nga xamante ne nii hmm? eh, eh, mooy eh, guddi gu am solo googe layla gu bari dayo googee min al ashri ci fukk yàlla waaxir yu mujj fil witri ci yu tóol yi voilà ci yu tóol yi voilà euh, min ramadan ci ramadan léegi liñ bëggoon wax mu ne rawal Bukhari kon gis nga imaamul Ahmad ak imaam ak taalibu imaamul Bukhari ñoo ko indee ci kàddu yi léegi mooy liñ bëggoon wax mooy gis nga imaamul Nawawi ni muy doxal mooy bi mu ñëwee côté wa bayaani mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi léegi kon ginnaaw taxrij bi alhamdulilah ñaari xadiis yi mooy di leeral arja layaaliha guddi yi nga xamante ne bi gën a yaakaarlu ci guddi ramadan bi ñu gisoon mille cent quatre-vingt-dix bi ñu fàttali bi ñuy tàmbali dana yeneen ci bari saa saam ay saxaaba lenn ci saxaaba yi ñoo gént seen gént yi dëppoo sept jours sept nuits gin euh, yu mujj yu lay la yi nga xam ne ci ramadan yeneen saa saam ne gis naa ne seen gént yi de foofu la dëppoo kon nag seet leen ko képp ku koy dàkk na ko dàkk ci euh, sept juróom-ñaari guddi yu mujj léegi mu indil ñu hadith Sayyidatu Aisha bii mille cent quatre-vingt-onze nekkaan na rasulullah saa salaam yeneen saa moom li doon def mooy da doon i'tikaaf ci fukk yi nga xamante ne nii mooy yu mooy yu mujj yi ba pare di wax ne taxarraw laylatal qadr fil ashr al awaaxir min ramadan xam nga moo gën a yaatu set set guddi bi fukk non waaw fukk yi biis yi nga xamante ne nii mooy yu guddi yi nga xam ne ñooy yu mujj yi ci ramadan après nag xam nga fukk yi noonu mooy am na guddi yoo xam ne dañu tóol am yoo xam ne tóoluñ mu indiwaat xadiis mille cent quatre-vingt-douze pour wan la na rek fi nga koy gën chercher mooy comme si damay cibler bi may cibler am na fu ma wax ne ma set ndax géntu ñu bari da cee dëppoo après mu ne leen diis seet leen ko ci diis yu mujj yi après nag ci diis waaye mu ne diir leen surtout ak huit ya nga xam ne ñoo ci tóol waaw nga xam ne kon ndax xam nga dix jours dix nuits am na yoo xam ne nekkul paire am na yoo xam ne dañuy paire yenn impaire mu ne nag seet leen ko ci nga xam ne ñooy impaire yi waaw ci dizaine bu mujj bi fukki fan yu mujj yi fukki guddi yu mujj yi ci li nga xam ne mooy ramadan te loolu yonent bi alayhi salaam yàgg na ko wax saxaaba yi ñuy diir li nga xamante ne mooy witre bi waaw moo tax al imaam Abu Sa'id al Khudri comme ni ñu ci saxiix yi doon na ko wax parce que yonent bi alayhi salaatu euh, euh, defoon na li nga xamante ne njëkkoon na di euh, def i'tikaaf fukk yi nga xam ne ñooy ci digg bi Seydina Jibril ne ko la ngay seet mu nga ca kanam waaw <laughs> waaw <laughs> waaw Seydina Abu mu ne yeneen saa salaam dafa i'tikaaf ci Ramadan al-ashra allati fi wasati ash mooy décade bi nga xam ne moo nekk ci digg bi ndax ñetti décade la dix plus dix plus dix décade mooy dix biir waaw léegi fukk yu njëkk yi fukk yi ci digg bi moom la doon la def intikaaf ah léegi nag bi nga xamante ne nii yonent bi saa saa Seydina Jibril ne ko la ngay seet mu ngi sa kanam waaw <laughs> waaw waaw <laughs> am ndax benn biñ ko waxee mu ne ah mbir de leer na ma sax te ne léegi ma intikaaf fukk yu mujj yi waaw képp koo xam ne defoon na lool ak man mooy ci yi ci digg bi na sax. fi mu i'tikaaf woon ndax wan nañ ma laylatul xadri summa unsituha ginnaaw gi ñu fàtteloo moo ko waaw fabtaghuha fil ashr al awaaxir seet leen ko ci fukk yi nga xam ne yooyu mujj ba pare mu ne wabtaghuha fi kulli witr génn leen koo seet ci fukk yu mujj yooyee ci bépp guddi goo xam ne dafa tóol waaw waaw akbar te yonent bi alayhi salaam en am na benn xadis boo xam ne dafa ñëwoon ngir wax ko saxaaba yi laylatul qadr mu jeex bu ko defee xeet wi xam ko waaye mu fekk ñaari saxaaba yuy xuloo <laughs> bi ñuy xuloo yeneen bari saat saam ne waaw affaire bi sax yëkkati nañ ko waaw affaire bi yëkkati nañ ko mooy xam-xamu laylatul qadr bi ma leen bëggoon a wax yëkkati nañ ko amaana sax loolu sax moo gën ci yéen waaw waaw akbar waaye ku koy seet nañ ko seet ci fukk yu mujj yi rawatina ci nga xam ne ñooy yu impair yi yu tóol yi waaw comme quoi euh, ab xulóoba ki yooyu amul njariñ quoi waaw <laughs> bu dee borom bi lim dogaloon dogal na ko mooy mu bañ a nekk loo xam ne lu muy ràññee la wax ko ni lii la waaw comme saaba la rek parce que boo gisee comme li boroom xam-xam yépp di wax comme li boroom xam yépp di wax mooy que ni lii boo gisee comme saabu ajjuma ji ak bii boroom bi taba tabaraka tabaraka wa taala tabaraka daf koo def daf koo def ngir da koo da koo nëbb ngir nit ñi gën a gën a gën ci jaamu yàlla ngir nekk ñoo xam ne dañuy góorgóorlu gën a yulli seen day coono ci ay waxtu yu bari ngir di jaamu yàlla wa ndax bu ko wane woon benn bés ne bés bii la ñu xam ne bés bii la mooy day tax ñeneen ñi nit ñi neenal yeneen bés yi wala yeneen guddi yi loolu am na ci waaye tamit day tax nit euh, ñi nga xam ne ñoo gën a cynique ñu ne benn affaire la man daal saway damay ñëw toj dëkk bi waaw lu ma neex laay def bu laylatul xadr bi jotee ma agsi comme que sawaay dañ may jéggal li jiitu woon kay saay jeex na waaw waat naan man qaama laylatal qadri imaanan wa ihtisaaba gëm naa ko te dinaa ci yaakaar yoolub yàlla ghufira lahu ma taqaddama min <laughs> muy déggin bu yées mais kenn mooy ay kàccoor mën nañu jàppe loolu waaw def lu leen neex bu ñëwee ne waaye jeex na il suffit laylatul qadri bi xam naa ko damay ñëw rek dundal ko jeex na waaw jeex na ma wecc duggaat ci sa caay caay waaw borom bi da koo nëbb ngir xikma goo xam ne moo tax mu def ko te moo gën ci xeet wi te mooy tax ñu gën a jaamu yàlla euh, euh, euh, bari lu ñuy jaamu yàlla ak lu ñuy diir di sopp yàlla di di def ay ijtihaadaat ci li nga xam ne noonu la ñuy topp seen borom tabaraka wa kon gis nga taxarraw mu ne seetlu leen ko surtout fi nga xamante ne mooy alwitre yi nga xamante ne ñooy yu mujj yooyee léegi kon gis nga lëkkaale bi imaamu Nawawi ni mu indee mbir mi waaw moo tax moom léegi nag euh, euh, euh, fii la yem après bon hadith yi muy indi yu ñu gisoon la ba pare hmm? mooy daal boo gisee imaam an-Nawawi mooy mazhabam mooy laylatul qadr bi ci fukk yu mujj yi lay nekk rawatina yi nga xamante ne mooy yi tóol léegi yi tóol ban loolu nag moo ñuy dugal nag ci suñu masala bi nga xam ne moom lañ la doon wax muy masala bi nga xamante ne mook saawu àjjuma bi comme nañ la ko waxe woon te ñu gisoon ko ñooy masala yi gën a ëpp xëccoo ci boroom xam-xam yi gën a bari wax ñoom ay quarantaine de wax ñoo ci am ku nekk ni lii la ci ngay xamee nag képp ku wax wax yu ñu wax ñi ko wax duñu ñoo xamante ne nii duñu dara ah. waaw di ko dégg léegi te di gis ba bu boobaa ci ngay tempérer yow boo jàppee ne lii la parce que sëriñ diw nga jàpp lii la wax jàppal loolu nga gëm ko te doxe loolu waaye bul ne keneen ki li wax amul waaw bul ne keneen képp ku waxul li sama sëriñ wax li mu wax amul déedéet bu boobaa parce que ñi ngay wax naan seen wax amul saa ay saxaaba sax ñu ngi ci ah waaw léegi nan ngay mën a waxe loolu te yow loolu ngay wax tegoo ko ci yaqina ah da ngaa gëm sa sëriñ kese da ngaa foog ne ñeneen ñi li ñu wax ñoom ñoom ñoom gëmuñu ko bu ko gëmul lañ doon dunde di ko doxe ba génn àddina waaw te da ngaa jàpp rek ku la ne sa sëriñ a leen raw yow yaa ko yaakaar rek ku nekk da jàpp ne sama sëriñ gën ñeneen ñi sinon doonoo koon topp nga seeti keneen loolu dëgg la waaye bëgg wax mooy képp koo xam ne nit da ngay yaatu dënn waaw ce n'est man daal gaa yi euh, lii laa jàpp léegi képp koo xam ne masala xilaafiya moom yoo xamante ne masalaay wute la manoo cee forcer kenn ne par force nag man li ma ko gisee noonu ngeen koy gise wala tay ngeen dee déedéet léegi nag al imaam al xaafid rahmatullahi alayhi waaw ilaahi imaam na xajar alayhi ridwaanul barqwa radiyallahu taala anhu wa ardaa radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag muy commencer masala bi mu ne nii la ko ubbee bi muy commencer Eh, li nga xamante ne mooy eh, di indi eh, wax yi nga xam ne ñoo am ci kii mu ne waqad ixtalafa al ulama kon nag ñu ngi ci masalaam ne ban guddi mooy laylatul qadr léegi déglu <laughs> quarante deux wax ngay dégg ku nekk na la lii mooy laylatul qadr mu ne imaam al-Hafiz rahimahullah loolu nañ la wax fan la ko indi bu ko defee mu gën a neex ci kiy wër ak ki nga xam ne gëstukat la kitaabu fada kitaabu fadli laylatul qadr baabu taharri laylatul qadr fil witr hadith deux vingt vingt deux deux mille vingt deux muy hadithu Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi mu koy saraa fala leerale masala bi ci la indee lii waaw bu ko defee képp koo xam ne gëstukat nga nga mën a delluwaat ci loolee Euh, ci euh, mbir mi nga mën a dellu fa nga xamante ne euh, fa nga koy mën a fekk insha allahu taala mu ne wa qad ixtalafa al ulama fi laylati al qadr ixtilaafan kasiira waaw mu ne wala qad ixtalafa te dëgg-dëgg wute na al ulama boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim fi laylati al qadr ci ana ban guddi mooy laylatul qadr ixtilaafan kasiira wuute bu bare bare wa tahsulu lana min mazhabihim jote na ci ñun ci li nga min mazahibihim waaw ci li nga xam ne moom jëmuwaay yi ñu am ci laylatul qadri kañ la fii daalika ci loolee aksara lu ëpp min arbaina qawlan waaw jote nañ jële ci moom lu ëpp li nga xamante ne mooy ar arbaan arbaan kon lu tolloog lu ëpp quarante wax kamaa kéem ni nga xam ne waqaa lanaa nadiru daalika fii sa'atil juma comme ni nga xam ne noonu la rote ci ñun la ñu jotee ci lu mel nii wute gu toll nii ci bariwaay ci saa bi nga xam ne mooy saawu àjjuma ji ban la comme niñ ko waxe woon loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna mu ne waqad ishtarakata ñoom ñaar muy saaba saaba kañ la bu àjjuma ji ak laylatul qadri kañ la fii ixfaa'i kullin minhuma li yaqa al jadd al jadd fi talabihima waaw waaw al jidd waaw mooy waqad ishtarakataa daal dinañuy bokk fii ixfaa'i kullin minhuma le fait que borom bi nëbb benn bu ci nekk leeralu ko ba mu leer naññ li yaqa ngir mu rot al judd mooy góorgóorlu waaw nit ñi def seenu day toono fii talabihima ci seet ci sopp leen te xam ne ay moment yu rëy la yoo xam ne nafaxaatu borom bi da cee gënatee bari bu ko defee ñuy góorgóorlu di du ko daka di du ko dàkk allahu akbar léegi nag al imaam al xaafiz rahimahullah kon ginnaaw bi nga xam ne ci la wax lii